kon wallahu taala alam léegi nag ñu jël bi nga xam ne mooy euh, su euh, fitra bi nga xamante ne moom moom moo ci tegu muy ghaslul barajim kon jeexal nañ euh, farqu ra's muy treize bi léegi nag ñu jàll ci quatorze bi muy ghaslul barajim mooy raxas li nga xam ne mooy articulation yi comme ni imam wax bil ba'il muwahhada wal jim wa hiya uqadul asabi'i voilà mooy fi nga xam ne mooy boo lemee say baaraam fi nga xamante ne loolee eh, eh, fi articulation yi nekk léegi nag lan mooy lool al imaam al xaafis na xajar ci xadiis Seydina Abu Hurayra bañ gisoon bu njëkk bi al fitratu xams aw xamsun min al fitra bi muy sara lool mu ne wa amma ghaslul baraajimi tanta raxas li nga xam ne mooy articulation yi eh, mu ne fa huwa bil muwahhad wal jiim wax na lool imaam an wax na ko mooy nan lañ koy takke mu ne jamu barjama wala burja burjuma voilà burjuma bi dam ma tey dammatayni mu ne loolu mooy plurielu burjuma te loolu mooy lan euh, euh, mooy euh, ci ñaari damma lañ ko hiya uqadul asaabi' comme ni Imam An-Nawawi wax mooy articulation allati fi dhahril kaffi moo nekk ci li nga xamante ne nii moo nekk ci ci mooy boo tàllalee sa loxo biiru loxo boo ko tàllalee ni ngay gis booy lem ba tàllal ko booy lem say baaraam diggante yooyu nga xamante ne nii euh, euh, euh, day nekk ci kii bi di lemu foofu la voilà kon mu ngi noonee mu ne loolu la loolu gisoon nañ ko mu ne qaala al-Xattaabi hiya al-mawaadi'u allati tattasixu wa yajtami'u fiihi al mooy ay bërëb la yoo xam ne ci loxo bi day gaaw a salte ndax nit ñi seen loxo lañ doon jàppee di kii am lu def moom la ñuy téye voilà boo demee tool sa yi nga xam ne moom ngay def di buddi ay ay kii te te temps yooyu bon man xaw ma foo xam ne dañ ñëwoon dañ doon soligan man loolu man jàpp man bon gisuma ko fenn voilà mooy seen loxo yi lañ doon defe lu bari voilà te loolu noonu te ba léegi nii léegi bon nit ñi dañuy jéy gis ñuy sol ay gants di def ay leneen mais mooy wayajtamiu fiihi al wasakh nga xam ne mooy salte yi dañ fay man di ta di di di dajaloo léegi fa umira fa amara bi ghusliha yeneen saa salaam digle nag bi bi ghasliha ñu koy raxas mu ne qaala an-Nawawi imaam al-Haafiz Ibn mu ne an-Nawawi nee na rahimahullah al-imaam wa hiya sunnatun mu ne nag gis nga ghaslul baraajim raxas li nga xam ne mooy articulation yi loolu sunna la boo xam ne bu bu bu bu bu kenn foog ne ci lislaam daal raxas say loxo mooy rek booy jàpp. waaw xam nga kit yi hygiène corporelle yi yonent yi nee woon sa mooy en tout cas feebar yu bari ci kaw suuf yi nga xam ne ci loxo lay jóge ci loxo nuyoonte wala yu mel noonu mais buñ doxaloon sunna yi nga foog ne virus yi ni tasaaroo ci biir nit ñi dina ko def wallahi kon du ko def waaw waaye moo tax ma ne la woon gis nga mooy sunna moom mooy sunna problème kese ci ne non seulement sa digganteeg sa borom du du du du demee noonu même bu dee new duñ la wax loo xam ne mooy sunna boo xam ne àngul ci farata du demee bu nooy def yooyu yi nga xam ne même du farata loolu dalay gën a jegeel sa boo ko bàyyee nag ak ka ci yaa la ki xam ne da koy toppatoo mais manu génne yem waaye non seulement ci côté xoolal li muy indi rek taw gis nañ fi mooy yiñ fi ay mbir la yoo xam ne nit ki koy toppatoo moo gën a set ci ñi yàlla bind képp ku respecté yi kii ya ñi yàlla bind ñépp yaa ciy gën a yaa ciy gën set waaw léegi kon moo tax imaamu Nawawi ne attention ah gis nga raxas loxo yi articulation yi noonu mais sunna la bu wéet bokkul ak jàpp dara waaw loolu mooy kon nit ki bu jógee nele comme boo demee nga liggéey ba ñëw baax na nga raxas sa loxo yi bala ngay def dara même bu dee jàpp am nga jàpp voilà walla yaa xam nga ne buñ ko doon def temps corona ya gaa yi <laughs> fekkoon euh, euh, <laughs> kon mu ne sunnatun mustaqilla laysat muxtassa raxas loxo daa nekkul lu wudu i ci jàpp waaw loolu jagoowul loolu ah kon loolu mu ne yaani imaamu Nawawi rahimahullah ba léegi mu ne annaha yaxtaaju ila ghasliha fil wudu wal ghusli waxtaan bi waaw mu ne boo déggee ma wax la lii nag ne la jangoowul ci njàppan ah, mooy que ne dañoo soxla di raxas loxo yooyu foofu su rawatina foofu biir loxo yi ci bu ñuy jàpp bu ñuy sangu set mais waaye boo boo bëggee set lu rek walla boo ñëwee ba gis ne sa loxo tilim na wala ànd ay takk-takk wala wala aajo woo nga wala jóge nga foo xam ne liggéey boo xamante ne nii lu nekk nga doon laal wala nangam ak nangam nga raxas ko loolu yëpp dañ koo soxla voilà <laughs> waaw mu ne waqat alxaqa biha ida la tuma yajtami'u min alwasax fi ma'atif al-udhun mu ne nag eh, waqat ulxiqa biha raxas baraa ji mi nag alhamdulillah muy loolu articulation lu tax ban xikma moo nekk ci yonent saa salaam yonent yi alayhi salaam ñu nekkoon ñoo xam dañ doon toppatoo cet googu di raxas seen loxo yi surtout ngir yooyu bañ cee nekk mooy dindi bërëb yi nga xam ne ci yaramu doomu aadama ay salte dañ fay dajaloo mu ne lool moo ndax ñu boole ci isalatu mooy di dindi war a dindi maa yajtami'u min al li nga xam ne day dajaloo ci ay salte fii ma'atifil udun li nekk tamit ci mooy ci paxu bakkan noonu nopp yi prime ya fay nekk ak côté ak tamit même ci kaw nopp bi yenn yi nopp yi nga xamante ne salte dafay nekk mooy nit ki da ko war a toppatoo di ko di ko setal waqaaru simaax mooy tamit mooy euh, euh, euh, li nga xamante ne nii mooy nopp yi il faut tamit yooyu ah xatta sax bu dee daa nekk ci bakkan yi li nga xamante ne ci biir li nga xam ne day taq foofu tamit du fay noonu kese quoi non nekk koo xamante ne nii paxi nopp yeeg fu nekk pilim yi dañ faa nekk bay déborder loolu it il faut pas être il faut pas déconner quoi <laughs> ndax fa inna fii surtout ci paxu nopp yi fa inna fii baqa'ihi idraran bi sama ndax bàyyi ci salte boobu après day tax sa dégg du neex ah. am na ñoo xam ne li leen teg tëx du dara lu dul salte gu bari gu neex ci seen nopp yi waaw bàyyi seen nopp yi muy tilim di salte luñ ko toppatoo waaw dinañ sangu dinañ def lépp waaye nopp yi moom bokkul ci ci ci hygiène bi waaw léegi nag ñu am problème mu dégg nag waaw waaw ñu tëx te dara taxul ñu tëx nekk ay suur parce dañoo bàyyi salte yi waa wala boog duñ dégg bu baax am problème boo xam ne waa léegi nag war a dem laa ji bi war a am problème wala bu dee foo xam ne amul ay sécurité sociale yaay génneel sa bopp nag mu dem bu mbir mi ñëwee bopp koy loxo lan mooy xew tey moom problème bu demee fu mu dem ñu taxé ko nag waaw <laughs> léeg-léeg du ñu ne képp ku loolu dal looloo tax am na ñoom dañ koy toppatoo mais bu dogalu yàlla ñëwee am na mais ñi nga xam ne mooy dañ koo sàggane lañ lay wax ban li tax dal leen muy ñàkk toppatoo goog ak di setal yooyee mu ne waqad axraja ibnu adi min xadiisi anas mu ne al imam ibnu adi daal nay solo rahimahullah jële ci xadiis sayyidina anas ibnu malik radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara bi ta'aahudi li anna al wasaxa ilayha sari'a mu ne yeneen bay saa saam ñuy baril di am ay Euh, di di nekk ñoo xam dañuy aadawoo di seet di bari loo xam ne lu ñuy raxas bu ñuy bu ñuy bu ñuy di di di bàyyi xel bu ñuy jàpp ñuy bàyyi xel suñu biir articulation loxo yi est-ce que niñ koy raxase du raxasu raxasu raay boo xamante ne yow da ngay raxas loo xamante ne euh, boo defee surtout ñu naan la euh, bon raxas soxlawul jonj mooy loxo tag ci loxo wala yooy di ko imraarul yadi dawal sa loxo loolu jaru ko loolu Euh, bu dee ji boobu man ngaa yow façon raxas boobu bu dee moom nga tàmm te yow ceeb goog bàyyi woo ci xel mooy tilim yi man lañ fa def moo tax mu ne yeneen saa salaam doon na digle ci li nga xamante ne mooy ci njàpp nit ki di nekk ku nekk ci ñun di bàyyi xel léeg-léeg wala lu bari li nga xam ne mooy diggante articulation baaraam li am na lu wasaxa ndax saltaykat ilayhi sari' da cee gaaw waaw. mu ne wali Tirmidi al-Hakim mu ne te euh, al-Hakim ak Tirmidi bokkul ak imaamu Tirmidi bi voilà kii mooy borom na Nawaadirul Usul waxoon nañ la ko fi muy al-Hakim ak Tirmidi rahmatullah alayhi bokkul ak al imaam Abu Isa at-Tirmidi non bokkuñu ah voilà mu ne boo déggee ñu ne ak Tir al-Hakimu Tirmidi bokkul ak al imaam at-Tirmidi borom sunan bi déedéet voilà léegi kon mu ne wali wali Tirmidi al-Hakim. <laughs> loolu euh, euh, il faut euh, bu leen fàtte bu leen jaawale waxoon nañ la loolu ab dëkk la waaw Tirmizi ab dëkk la léegi ka fa dëkk wala ko cosaanoo foofu lañ naan yi léegi nag ña nga xam ne ñoo mës a dëkk Tirmizi yépp ñoom ñaar ñi ñoo ci gën a siiw waaw muy Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa ah <laughs> ñoom moom ak Hakimu Tirmidhi bi ñoom ñaar ñoo gën a siiw ci ñi nga xamante ne ñoo mësa dëkk fi nga xamante ne mooy Tirmidhi waaw Hakimu Tirmidhi ku ku ku ku ku ku yéeme muy Abu Abdillah Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ibn Bishr at ñu naan ko al-Hakim voilà at-Tirmidhi eh, eh, eh, suufi bu mag la woon en même temps xam-xamu hadis tamit bu mag a mag. Euh, euh, euh, la woon moom tamit bul bul yaakaar beneen mbir fi mu ne voilà waaw <laughs> ah, te ñoom fële ci bulaa bi bilaadu Xuraasaan voilà bilaadu Xuraasaan foofu la ci Tirmiz fala dëkkoon fala cosaanoo kon loolu lu ama am soo loola moom mi di al-Hakim at-Tirmidhi rahmatullah alayhi te ñoom dangay gis ne ñoom ñii daa nekkoon ñoo xamante ne nii mooy ay ay ay presque kii lañu woon ay contemporain lañu woon quoi voilà mooy ay kii lañu woon ay ay contemporain lañu hmm? nga gis ne mooy ñoo bokkoon ay sëriñ ay ñoom Qutayba ñoom Qutayba ibn Sa'id sëriñam la woon te Qutayba ibn Sa'id euh, imam at-Tirmidhi mu siiw mi borom sunan bi hadis bi njëkk a indi ci sunanam ci Qutayba ibn Sa'id la ko jël te Qutayba sëriñ imaamul Bukhari la woon ak ñoom imaam Muslim ah al-Hakim at-Tirmidhi euh, rahmatullah alayhi euh, Qutayba sëriñam la woon ñoom Ali ibn Hujr mi sëriñu imaam Muslim bu siiw boobu ak ñoom imaam kii nu mu tudd <laughs> at-Tirmidhi neen <laughs> ah ñooñu. ak ñoom euh, ñooñu ak Sufyaan ibn Wakii nga xam ne tamit sëriñ la ci imaamu Tirmidi bee <laughs> moom la gaa yi ñëwoon naan ko moytul sa bindkat bi mu bañ gaa yi ba ko voilà ñooñu ñëpp ay ay ay sëriñam la ñu ah. voilà kon loolu mooy da gis ñoom ñoo doon dundandoo voilà ñoom ñoo doon <laughs> voilà mu ngi noonu hmm? ñoom ñoo ñoo euh, loolu moo tax nit man nga leen a jaawale waaw ne eh. yow ñu ne la euh, wa imaamu Tirmidhi rek nga jàpp ne mooy kan mais bon en ñun bu ñuy wax fii nag ci euh, bu dee wàllu xadiis la ñuy wax à vrai dire di wax ci yii di tudd ñoom yeneen sunan yeeg yooyu jarul ñuy leeral parce que bu ñu ne Tirmidhi rek xam nañ ci nga xam ne moom la ñuy wax waaw loolu moom daa leer mooy Abu Isa la ñuy wax waaye waxuñ ki nga xam ne mooy al-Hakim hein at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi Euh, euh, nga xam ne mais mais mais euh, moom moom moo kii quoi moom ay année trois cent vingt yi hmm, ci la génn àddina moom moo moo kële moo ko magoon tuuti moo ko magoon waaw waaye koo yéeme la woon ba pare nekkoon koo xamante ne nii ku jàmbaar la woon ci wàllu naxu waaye tamit ci li nga xamante ne nii mooy ci wàllu euh, tasawuf maanaam naxu euh, kii nu mu tudd euh, kii laa bëggoon wax xadiis ak usulu diin ak yooyu ku ci jàmbaar la woon voilà mu ngi génn àddina laa trois cent ba alors que imaamu Tirmidhi kañ la génn àddina trois cent soixante-dix-neuf non deux cent soixante-dix-neuf <laughs> deux cent deux cent neuf la juddu génn la la la deux cent soixante-dix-neuf voilà eh, ay contemporain moo tax Qutayba seen sëriñ la woon ñoom ñëpp kon euh, luñ delluwaatee loolu c'était une parenthèse pour al mukhtalif wal mukhtalif loolu dafa am solo ci ilmul hadith nga bañ a jaawale nit ñi kon mu ne wali Tirmidhi al mu ne ñeel na at-Tirmidhi at-Tirmidhi al Hakim borom Nawadirul Usul min hadith Abdullah ibn Bishr rafa'u mu jëlee. ci xadiisu Abdallah ibn Bishr mu yëkkati ko ba yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne qussu azfarakum wadfinu qalamatikum wa naqu barajimakum mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na dagg leen seen lelli leen seen wey te bu ngeen daggee seen yooyu nag mooy na ngeen ko suul lool xam nga waxoon nañ fi ndax dañ koy suulam déet même bu dee na xadiis bi fiihi ma fiihi waaw mooy parce que imam dina ko wax léegi te na ngeen setal seen euh, seen baraaj yi nii mooy seen loxo yi ci biir articulation yi fañ ne ah mu ne wa fii sanadihi raawin majhul voilà lii lañ la doon wax mooy hadith am na problème waaye ci sanadam am na koo xamante ne koo kenn xamu ko waaw te lii gisoon nañ ko bi nga xamante ne nii euh, tuddoon nañ ko mu ne wali ahmad min hadith ibn abbas mu ne abta jibrilu alayhi salaam ala nabi sallallahu alayhi wasallam fa qaala walima la euh, euh, yubti'u anni wa antum la tastannuuna ay la tastaakuuna wala taqussuuna shawaaribakum wala tanquuna eh, wala tunquuna wala tan wala tanquuna ah, anqa yunqi wala tunqawna eh, jaw rawaajibakum ah mu ne ar rawaajib loolu eh, jam'u raajiba li mu ne baraajim wa rawaajib mafaasilul asaabi' kulliha voilà mu ne Seydina Jibril daa yéex a ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bés Yonent sallallahu alayhi wasallam ne waaw léegi Yonent sallallahu alayhi wasallam xam lu tax quoi léegi nag mu ne saxaaba yi waaw bu tax du ngeen du yéex te yéen du ngeen soccu seen seen gémmiñ yi ay la tastakuuna te du ngeen dagg seen seen du ngeen wàññi seen naanu yi te du ngeen euh, setal li nga xam ne mooy seen articulation yi léegi nag euh, ginnaaw lii nii yëpp waaye euh, bon loolu ak mooy rawaaji bi am na nag ñu ko tekkee leneen wallahu taala alam léegi <coughs> kii ne al imaam al al al Haafid ibn Hajar rahmatullah alayhi léegi muy continuer euh, euh, parce que euh, lii imaam al Ghazali rahimahullah dane boo gisee nag lii ñu leen ko doon digal parce que mooy li nga xamante ne mooy mooy jamono yooyu en général gars yi bu ñu masoon a lekk nii liñ doon lekkal mooy loxo lañ doon lekke comme ni nga xam ne xamoon nañ ko waaw te comme que ndox daa nekkoon loo xamante ne nii lu faraar la woon léeg-léeg nit ñi dañ doon pomp kese waaw dañ doon pomp léegi nag xam nga loolu boo ko defee lekk sa loxo fomp kese ngay def euh, bu dee doo raxasu en général salte yi mën nañ faa nekk léegi nag ñu digal leen euh, ngir ñuy setal foofule ak ndox di ci bàyyi xel ngir cet googee ñu nekk loo xam ne dañ ciy bàyyi xel wallahu ta'ala alam léegi nag ginnaaw kon boobu mooy bi ci tegu léegi nag ñu jël bu mujj bi muy al intidah al intidah waaw al intidah eh, kanta boobu al imam al hafiz ibn hajar mu ne wa amma al intidah fa qala abu ubayda al harawi huwa an ya'khudha qalilan min al ma' fa yandihu bihi madakira ba'da al wudu li yanfiya anhul waswaas waaw mu ne al intibaax mooy wis boobu wis nga xam ne mooy bu mujj bi mooy fukk ak juróomeel bi waaye waxoon nañ la am na fukk ak juróom benneel te mooy madmada ndax liñ doon lim noonu imaam al-Hafiz madmada bi pourtant tuddoon na ko mais après daa mel ni da ko rëcc bi muy wax quinze moo tax ma nekkoon kon boo seetloo yëpp seize la léegi nag bu mujj moo nekk nii mooy al intidah fukk beeg juróom mu ne quant al intidah mu ne al imaam Abu Ubayd al Harawi rahimahullah nee na mooy nit ki jël tuuti ndox ginnaaw bi mu jàppee ba pare ngir dàq waswaasu shaytaan jax-jaxali shaytaane jàpp ba pare mu naan la ah yow mii xam nga ne sa njàpp gi des na de mooy yow bi nga jàppee ba pare ah ba nga jógee toilette de gis nga da ngaa tuuri woon ndox jàpp nga ba pare mais am na lu siitan voilà léegi yow sa non seulement waxuma la ngay jàppaat mais yére bi nga sol da nga koy dem suuf da dem changé ji muy jax-jaxal yooyu nga xam ne bés boo ci boo ci toppee iblis tay nga dee yow doo ci génn waaw tour de vis la waaw cercle vicieux la boo xam ne bu la ci xasee ne dara ci yow nit ki dee nga mooy foo nekkati dootoo jaamu jaamu yàlla ju jag tout le temps yaa ngi am ay jax-jaxal waaw man jàpp ba pare yi man am na lu ma yëg sax xaar dal di demaat ci toilette yi xoolaat nangam ak nangam loolu nag la la mooy intibaax bi yonent saa saam da koo digle ngir lan te mu bokkoon ci seen fitra yonent yàlla saa saam ngir dàq seen xeet li nga xam ne mooy waswaasu shaytaan li nga xam ne mooy jax-jaxali shaytaani bu yiis mi moo tax kon al imaam Abu Ubayd al-Harawi mu ne mooy nit ki day jël tuuti ndox ci loxoom bu jàppee ba pare daal di koy wiis ci li nga xam ne euh, mooy sakkaram waaw ngir lan bu ko defee lépp loo xam ne ñëw na ci gannaaw naan walla jax-jaxal yooyu bu ñëwee naan daa tooy ah yow daa mel ni am na lu lu lu lu génnaat ci yow de wala bi ngay kii defoon na am na lu génnaat ci yow nga yow seexal nga ne loolu mooy li ma tooyal li génn noonu mooy li ma ndox mi ma defoon moo tooy noonu jeex na voilà bu ko defee ñu coupé ko saytaane da lay bàyyi dootoo ko am mu ne waqaala alxataabi mu ne kantaal imam alxataabi rahimahullah nee na intibaaxul ma moom istin al istinjaa'u bi xam nga loolu gisoon nañ ko voilà loolu alxataabi wax gisoon nañ ko li nga xamante ni moom la euh, raawi bale solo woon waaw wa wa naan ci Waki' bokk wa qaala Waki' wa huwa ahadu ruwaati intiqaasul ma yaani al waaw waaw kon moom al intibaax lañ nekk mais des na al intiqaasul ma ci ñëw loolu it <laughs> waaw mais sauf loolu kee tekkee waxal wa intiqaasul ma moom waqee moo ko tekkee loolu dinañ ci ñëw kon voilà xam nga loolu dama ko naroon a fàtte voilà moom moo ko tekkee woon al al kene mooy mooy mooy mooy mooy al istinja gi istinja nañ ko mais euh, à vrai dire insha allahu taala intiqaasul ma tamit day tekki leneen voilà mooy néewal ndox boo utiliser ndox voilà léegi kon euh, euh, fu ñu ne woon ñu ngi war waqaala mu ne waqaala alxataabi al imaam alxataabi nee na intidaaxul maa yi mooy al istinjaa bi mooy utiliser ndox loolu mooy boo demee ci wanag wi ngir seetlu mu ne wa asluhu min an-nadh te loolu mooy euh, cosaanam mooy an-nadh wa huwa al-ma'u mooy ndox mi nga xam ne mu tuuti la fala fa ala hada huwa wal istinja xislatun wahida mu ne ci kaw loolu kon ah istinja ak lii moom euh, day nekk loo xam ne euh, benn lañu waaye loolu waxoon nañ la ko ko loolu mu ne wa ala al awal fa huwa ghayru mu ne tanta mooy boo jàppee ba pare nga jël tuur ndox ko ci sa sa ak lii bu dee ci bu njëkk boobu moom ak lii bokkul kanta bu dee waxu alxataabi bii que ne euh, euh, euh, intibaax mooy istinja xam ngeen kële moom mi mu waxoon da ne intiqaasul ma la ne woon mooy istinja loolu la wakkee waxoon lii nag imaam alxataabi ne la intibaax ci boppam mooy mooy mooy mooy nga gis kon istinja am nañu ne wakee dane mooy euh, intiqaasul ma mooy tuutal ndox imaam al-Xattaabi ne intibaa mooy loolu mooy euh, mooy euh, li nga xam ne mooy boo demee istinja waaye loolu insha allah gënul dëgg voilà kon mu ne wa yashadu lahu waaw mu ne nag lii li nga xam ne nag mooy dëgëral firi bu njëkk bi bi nga xam ne moom la Abu Ubayd al-Harawi wax ne mooy boo jàppee ba pare nga jël tuur bi ndox daal di koy wis ci sa sakar bu ko defee yow waswaas bi bu ñëwee nga ne loolu la woon mu jeex mu ne lii dëgëral nag loolu di ko seede mel ni lu koy appuyer maa axrajahu ashaabu sunan min riwaayati al-Hakam ibn Sufyaan a saqafi mu ne li nga xam ne moom la ashaabu sunan al arbaa rahmatullah alayhim daal di solo jële ko ci ñi nga xamante ne mooy alxakam ibn Sufyaan as-Saqafi aw Sufyaan ibn xakam wala moo muy euh, mu dëpp tur bi rek Sufyaan di doom alxakam an abiihi mu jële ko ci baay annahu kaana moom radiyallahu anhu mu ne ra'a rasuulallahi mu ne gis na ndawal yàlla saa alayhi wasallam tawadda'a thumma akhadha hafnatan min maa'in fantadaha mu ne gis na mu jàpp ba pare daal di jël li nga xamante ne mooy euh, mooy tuuti ci ndox euh, ci loxo bi fantadaha mu daal di koy wis wis ko ci boppam mu ne wa axraja te soloona al-Bayhaqi al-imaam al-Bayhaqi min tariq Sa'id ibn Jubayr jële ci yoonu Sa'id ibn Jubayr eh, eh, radiyallahu anhu staalib mawlana ibn Abbas anna rajulan ataa ibn Abbas voilà mu ne benn waay daa di kël sëriñam bi ibn Abbas radiyallahu anhuma fa qaala mu ne inni ajidu ajidu balalan idaa qumtu usalli fa qaala lahu ibn Abbas indah bimaa fa idaa wajadta min dhaalika shay'an faqul huwa minhu mooy li ñu doon waxtaan voilà <laughs> voilà imaam ibn Abbas ne ko waa ji daa ñëw ne ko mais inni man man ajidu balalan idha qumtu usalli bu ma jógee di julli daal damay yëkk ni am na daal loo xamante ne ni balalan ci sama tuwéy daal damay yëg am na daal uh, loo xamante ne ni ak ak ak ak tooy tooy ah, waa imaam loolu waaw mooy kon lu may def waaye bu ma jógee di julli daal moo parce mooy li ma loon waxaan képp koo xam ne topp nga ci yooyu yow tay nga dee waaw yow moom man nañ la ne tey nga dee rek mooy iblis am na la waaw yow moom jaamu yàlla ju jàpp fi ne xaw ma kan ne yow bokkoo ci kuy jaamu jaamu yàlla bu jàpp parce que ñooñu la gën a yab waaw ñooñu la gën a yab danaan eh sawaay <laughs> am naa ko waaw bàyyi ko rek lu ñu def rek mu ne mu mu mu mu mu kii léegi bu dee ñëw saa ñëwee da ngay ñëw taxaw di julli mu ne la hee eh sa jàpp nga eh saay baal sa caaxaan yi nga nekk waaye xam nga ne sa jàpp toj na nga ne oh, nga dem nag naan xaaral ma dem vérifier ji waaw saa boo demee mu wax la lool yow mujj gi waxtu yi dina génn te loolooy objectif am ba léegi julli defoo ko yaa ngi ci bon est-ce que est-ce que voilà affaire bi non xam nga affaire bi alors que loolu mooy objectif mooy projet iblisul la'in moo tax nag loolu nag pour nga dagg ko mooy lii nga xam ne moom la Mawlana Ibn Abbas wax waa ji ngay def waa yi yu ko waxee leen Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ne ko ko xam nga nooy def ne ko xam nga nooy def ah ko ida xaalab na am im waaw ne ko léegi xam nga nooy def jëlal ndox nga daal di koy wis fa ida wajata mooy da nga koy wis ci sa sakkar bi waaw waaw da koy wis ci sa sakkar bi noonu ngay def léegi yow gis na boo ko defee boo xasee def loolu déglu ma bu baax li ma lay wax <laughs> waaw mel ni danaan ko déglu ma bu baax lii nga xam ne moom laa lay wax fa idha wajadta min dhalika shay'an faqul huwa min boo dajatee dara déedéet déedéet déedéet déedéet ne loolu daal du daral du li bokk ci fee mooy li nga xam ne feel na jeex na waaw jeex na waaw léegi ma ne la sayena waaw loolu jeex na lii ngay def defal lii ma la wax boo ko defee léegi nga trouver li nga xamante ne mooy sa solution ci lii nga xamante ne moom moo lay dal waaw kay mu jeex mooy gis nga euh, lii euh, mooy li nga xam ne euh, mooy ni nga koy dagge ko wax kon al intibah daa nekk sunna boo xam ne c'est juste pour couper court ak shaytaane mi nga xamante ne nii bëggul ñu jaamu jaamu yàlla ju jaar yoon non non non jaamu yàlla ju jaar yoon parce que loolu da koy metti waaw loolu da koy metti ah parce que xam na ne jaam bi ci loolu ci lay jegee boroomam tabaaraka wa taala iblis daa jëloon pacte ne la udillannahum ne yàlla waat naa ne dinaa leen sànk léegi nag comme que yow nee na la bul julli yow jullit bi loolu lay jëkk wax waaw bul bul nekk jullit sax wala nga nekk jullit mu lay fexe génn la ci l'islam boo xamee ne loolu lépp mënu la nekk mais du du désespère du ne non bon boof bon man Iblis naa seeti keneen déedéet day ñëw ba ci jaamu yàlla ni ah da ngay julli ah ok très bien mais bon waaye après moo taxoon mu doon délégué xinzab ñu ngi ko doon fàttale keroog que li ki nga xam ne mooy euh, kii euh, Usman ibn Abi aas dégg nga radiyallahu ta'ala anhu as-Saqafi mi nga xam ne moo doon wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam euh, mu defoon ko moom la defoon mu jiite woon ay ñoñam ci waa Taif bi nga xam ne ci la ñëw jóge Taif ñëw ci leen saa ne ko moom daal seytaane da koy sonal quoi waaw buy julli daal da koy sonal di ko. indil ay jax-jaxal yoo xamante ne moom la koy indil yeneen saa salaam daal di koy wax la mu xam ne procédure ba muy jaar ngir saytaane daal di koy sori voilà mooy xinzab mu ne ko kooku xinzab la tudd yeneen saa salaam ne ko kooku mooy xinzab <laughs> waaw saytaane daa jël benn saytaane boo xamante ne nii boo xam ne moom la ne yow moom képp kuy julli demal nga koy fàttale koo marché muusante wala marché na jàmm gën waaw wala euh, euh, Sandaga aywa bu dee allahu akbar ñeel xaas yàqal ko lépp naan ko uskur kada uskur kada waaw fàttaliku lii fàttaliku lii loo xamante ni nii doonu ko fàttaliku bu newul woon ci julli ji wal iyaazu billah <laughs> ba ni muy ji waa ji du xam lan la liggéey sawaay <laughs> waaw ma ne boo ko nee sawaay ñaata rakk nga julli xamu ci dara xanaa mu ñeme yàlla rek daal di day wax dara <laughs> waaw moom daal di lay wax dara kay mais bu waxalee yàlla xam na ni xamu ci tuus waaw biir lii la ci xamul waaw kon nag loolu leen nekk loo xamante ne min al ashya il gharab <laughs> waaw ci biir yi garaaw yi euh, euh, euh, mu ngi noonee ci la bokk léegi nag ci kaw noonu lañ jeexal bi mu def intiqaasul ma wax nañ la am nañu ko tekkee lii waxoon nañ la waqi' nee na mooy al istinjaa waaw moom noonu la tekkee ne intiqaasul maa i moom mooy al istinjaa mooy serlu kanta al imaam abu awaana ci mustaxrajam mu ne intiqaasul maa huwa ghaslu zakari bil maa mooy raxas bi nit ki di raxas li nga xam ne mooy sakkaram am ndox waaw te loolu mooy mook mook li waxee wax luy différence bi parce que <laughs> Seydina Waki rahimahullah dane mooy boo demee mooy al-istinja boo demee ci toilette ya euh, moo xam loo ci def da ngaa xayta wala da ngaa tuur ndox la ngay seetloo waaw <laughs> waaw kanta al imam Abu Ubayda moom dane maanaahu intiqaasul bawl bi sabab isti'maal al-maa fi ghasl al-mazaakir waaw mooy nit ki la xam ne mooy dog li nga xam ne mooy euh, Euh, mbéewal yi waaw te li koy sababal mooy lu muy utiliser ndox ah buy raxas li nga xam ne mooy euh, cërëm bu koy raxas euh, loolu la nga xam ne ci la koy dagg ci lay moom lay utiliser waaw nga xam ne loolu du nekk lu baree baree baree bari am nag ñoo xam ne rek ne mooy al-intibah te loolu imaam al-Hafiz mu ko doon wax sànq mais non mooy al Euh, euh, euh, benn la mooy loolu léegi kon loolu wallahu taala waaye waxoon nañ la intiqaasul ma loolu am na kon wax yooyu am na waaye wallahu taala alam intiqaasul ma daa nekk loo xamante ne yonent yi alayhimu salaatu salaam tamit noonu lañ meloon mooy di néewal utiliser ndox bi nga xamante ne mooy seen ndoxu bu ñuy sangu ak bu ñuy jàpp nekkuñu woon nit ñoo xamante ne nii ay pasar pasare kat lañu woon waaw waxoon nañ la que ne am na xadiis boobu même bu dee ne dëgërul euh, waaye maanaawum jum waaw loolu lañ naan xadiis bi euh, da'ifu sanadi waaye saxiixul matni même bu dee ne euh, sanadam wérul waaye li muy wax loolu la mooy la tasrif walaw kunta ala nahrin jaar mu ne yeneen may saa saa mais du xadis bu wér ah. attention dane laa tasrif bul yàq waaw bul yàq walaw kunta même bu dee ne da ngaa nekk ala nahrin jaar ci ndox moo xamante ne dex goo xamante ne day daw waaw yow bul ne bon affaire bi bari na ubbi naa robinet bi yow bu dee yow eh, da nekk ci dex ab piscine wala buntu géej waaw waaw bul yàq la tasrif bil ma waaw bul yàq ci ndox walaw kunta ala jaar yow bu dee ne nekk euh, ñëw ci Rhône bi sëgg ci Rhône bi Rhône bi ab ab dex la bu jóge Suisse dem ba Marseille voilà pour ñi ko xamul comme fleuve Sénégal muy dex googu jóge fële ca euh, euh, frontière ak Mourton di wàcc ba ca les contreforts di Fouta Djallon waaw léegi mooy yow bu dee ne loolu lañ wax wala biit waaw ab biig ab fleuve ab maar boo xam ne bu am ndox la wala comme liñ la wax ak dex goo xam ne loolu ñu ne la boo ñëwee sax di ko utiliser bul yàq waaw loolu bul yàq loolu euh, nga xam ne xadiisu kii la Abdallah ibn Amr euh, ibn al-Aas euh, al imaam Ahmad moo ko solo bon imaam Ahmad Shaakir nag dana xadiis bu wér la waaye am nañu ko wéral mais ñu bari dañ leen doonoo xadiis bi wérul ah ndax imam ibn lahi lahiya moom moo ko solo mais bon ñi ko wéral ku mel na Cheikh al Albani rahimahullah dane bon même bu dee masoon na ko da'ifal dane bon parce que Qutayba ibn Sa'id liñ doon wax sànq naan sëriñ la woon ci ñaari Tirmidhi yëpp rahmatullah alayhim te muy sëriñ imam al-Bukhari yi imam Muslim Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah al-Balkhi al Abu Raja voilà al-Baghlani moom Ayyub euh, ibn da koo jële hmm? euh, euh, Qutayba moo ko jële ci moom voilà te moom bu dee ci moom moo jële ci ibn La'iha ah, garaawul <laughs> voilà kon loolu moo ñëw ci xadiis boobu mais ñu bari dañ ne wérul waaw yow Abdallah ibn Amr ibn al-As moo ne yeneen saa salaam da dafa dafa romb dafa romb Sa'd Sa'd ibn Abi lay wax radiyallahu anhu muy nijaayam bi muy jàpp yeneen saa salaam ne ko. maa hada saraf yaa Saad daa gi sëy naa di jàpp mais di utiliser wax mu bari yooyu saasam ne ko mais yàq ji mooy lan saan yooyu saasam ne du ñëwoon ci ñun ba léegi ñu bari yi la leen di wax ñun borom la mi nii xër da ngay dikk avec ñuy ñun ñëpp big rouge lañuy am big dañ dañ dañ dañ dem deretal foofu ndax yàq gu mag waaw kay gi nga xam ne moom lañu nekk di ci noyyi guddeeg bëccëg mu ne ko maa hada saraf yaa Saad <laughs> waaw mais la mooy yàq gi Saad qaala afi mu ne ko afi wudu saraf <laughs> léegi rek Saad jaaxle naan ko ah yone saa salaam kon njàpp am nag yàq mu ne ko naam wa in kunta ala nahri waaw même bu dee ne da nekk ci buntu dex goo xam ne day dox la nekkul ne damaa nekk léegi euh, euh, damay nekk rek di di di xër xër di jël ndox mi di sànni loolu di sotti di kii di yow bu dee dex bi nga tiim lañ ndax lan ngay dina dina ubbi wala sat ñoo xam la ñuy feesal daal di jàpp lépp walla yaa billah xam nga loolu c'est grave <laughs> te borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne te alxuraan a ko tere yàq. ci ndox ak lépp waaw lépp laa wax lépp lépp lépp lépp dañ koo tere inna allaha la yuhibbul musrifin di suñu ah borom bi ci alquran wala tusrifu bu leen yàq innahu la yuhibbul musrifin ndax yàlla bëggul yàqkat yi moo tax loolu mu nekk loo xamante ne lu ñu tere la même bu dee ci buntu piscine nga nekk bintu géej sax bu fa nekk di tasar di jàpp ndox mi di sotteek ak këli te leneen léegi nag euh, yow no bu dee loolu la moom damay xalaat yow fi nga xam ne nag moom dañ ko faa xëcc ndox mi indi ko ko ci ay robinet yooyu ngay yàq kon loolu lu garaaw la euh, kon euh, loolu lu hëma solo la kon loolu mooy intiqaasul ma daa nekk loo xam ne moo doon bañ a yàq te lool ci adamus yàq lay bokk te borom bi bëggul al mooy ñi nga xam ne ay yàqkat lañ waaw di pasar pasaree waaw loolu baaxul moo tax yonent bi saa salaam Abdullah Seydina Anas ne ne ci muttafaqun alayhi kaana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yatawabba'u bil mudd wa yaghtasilu bis saa' ila xamsati amdaad mu ne yeneen si may saasaam nekkoon na koo xam ne da doon ci mudd xam nga mudd <laughs> muddum koor yaa ngi koy dégg ci koor gii ñu ne insha allah <laughs> pour ñu yàlla may dañ fekke ba mu jeex te bu may leen lu ñu mën a génne muurum koor wala zakatul fitri mudd bu yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam mooy xam nga luy mudd xam nga saa arbaatu amdaad saa mooy E, e, e, arbaatu amdaadin mooy ñeenti muddu mooy bu ma tàllalee loolu nag bu yonent bari saa saam lañu wax dama koy wax ngir expliquer mu ñu xam na la boo tubba ubbi sa ñaari loxo yi comme kuy ñaan sësali leen nga def ci ceeb wala wala blé wala leneen wala looy def lu toll noonu ba nga xam ne mooy day fees waaye du nekk lu rembat day tolloo nga tibb lool def fenn lu toll noonu ci ndox la yonent saa benn benn la doon jàppe <laughs> la hawla wala quwwata illa billah jub boo leen ko joxee ñu ne eh, lii waaw lii nii ma jàppe xoolal bideelu cinquante centilitres yi am na ñoo xam ne mënuñu koo jàppe de <laughs> boo leen ko joxee ñoom bu ñuy raxas loxom ñu jeex naan la eh, eh, dollil ma ban dolli lii yoo fi am <laughs> waaw waaw wow loolu wa yaxtasilu mu doon sangu bi sa'i doon sangoo saa jëm ilaa xamsati amdaad waaw saa mooy ñeenti li ñu wax sànq mudd boo ci defee ñeent jëm juróom entre ñeent ak juróomi mudd ci loolu la doon sangoo la doon sangoo ah. te saa saa mooy nit ki gën a dugg doomu xoolal rek loolu dafa ne kooku kii moom ne ab ab ab kii bi ah wala paanu ndox de mu ko waaw <laughs> waaw loolu lii mooy mbir mi voilà <laughs> lii mooy li nga xamante ne nii la di wane ak taqlilu fil wudu wal ghusl di néewal ndox waxuñ la nag yow itam nga néewal loo xam ne yow mat la voilà mais nit ki yaay fexe di yar sa bopp ci loolu bu lekk c'est sûr kay bu dee da ngaa tàmm koo xam ne yow ab ab ab beñuwaar ngay ngay ngay ngay sangoolu tool ni beñuwaar mais c'est non euh, buñ lay door a wax lii dina kii ah moo tax Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ba mu ba mu koy wax benn ci sëtu Yonent sallallahu alayhi wasallam <laughs> mu naan ko lool du ma doy ndax sama karaw gu bari bi mooy Yonent sallallahu alayhi doon sangoo bi ñu ko ko waxee quoi waaw parce que day tourner ci lu tuuti. Euh, mu ne ko ah man de loolu man bu dee man loolu du ma <laughs> sëy naa jaabir ne ko doon na doy nag ku la gën fuuf muy yonent bi sallallahu alayhi te moo la ëppoon karaw yow waaw <laughs> waaw comme quoi amul waa ji sëtu sëriñ bi la voilà sëtu sëriñ bi nga xam ne moo fi gën a mag la wala ñun sax ay taalibe sëriñ boobu lañu léegi doomam di permettre di wax loo xam ne dafa wuteeg lu njàngale ñeneen saa saa ñu naan ah moo ko sañ xam nga loolu moo yàq réew mi <laughs> ñun suñu réew yi looloo leen yàq wala yaa billah looloo yàq ay moo ko sañ waaw moom moo ko sañ lan mooy moo ko sañ nan lañ lay wax yeneen saa salaam lii nga naan ah man nag te pourtant kooku euh, attention ko woon ngir kii mais daa jàpp ne rek moom selon moom li kii mu gis ni kii lii moom néew la di xanaa man de du ma doy sëy naa jaabir na ko nag doon na doy ku la gën fuuf nit da ngay yar sa bopp ci li nga xam ne mooy li baax waaw ba ñu bàyyee nag doomu sëriñ bi parce que diw lañ sant nii lañ sant ñoom bu ñuy def lu dul noonu ñeneen war a corriger tax boroom xam-xam ne duñu wax dara naan ñoo ko sañ ci la mbon tasaaroo waaw ak tamit ak riir ci ñoom ak ci ñëpp ndax ñeneen nit ñoom dañuy roy waaw dañu leen di ci loolu jàpp nañ lii c'est bon waaw loolu daa nekk loo xam ne nuqtatun muhimma waaw yonent bi alayhi salaatu nga ne ma bon attends léegi man soxla naa benn affaire mooy waa san moom hein euh, parce que nee nga euh, mudd bi mu doon sangoo mais loolu mën nañu xam lu muy représenter ñu ne la mudd xam nga mooy lan mooy zéro virgule six cent quatre-vingt-huit litres waaw ah. bi nag cent bi mooy deux virgule sept cent cinquante-deux litres ah, deux litres la doon sangoo jàpp deux litres jëm li nga xam ne mooy cinq waaw am ndax mooy ah, mooy mooy mooy quatre mudd kon quatre mudd lu muy doon day nekk li nga xamante ne mooy deux virgule sept cent cinquante deux litres waaw jàpp cinq mooy nga yokku ci lan euh, zéro virgule euh, six cent quatre-vingt-huit loolu nga ci yokk ngir nga am li nga xamante ni mooy diggante li nga xam ne moom la yonent bay saa saab li ëpp ci ay axwaalam li mu xam ne moom la doon sangoo loolu bari na ah saama yàqmaan yi ñu xam ne moom la doon ñun waaw léegi jëlal zéro virgule six cent quatre-vingt-huit litres pour mu leer naññ bindal zéro virgule six cent quatre-vingt-huit plus <laughs> loolu mooy benn mudd léegi nga boole kook saa bi nga xam ne mooy ñeenti mudd nga xool li Seydina Anas wax la léegi yow ba diggante kon saa bi nga xam ne deux virgule sept cent cinquante deux plus deux virgule sept cent cinquante deux mu jox la trois virgule quarante quatre litres diggante deux virgule soixante quinze litres jàpp trois virgule quarante quatre litres moom la yeneen saa san doon sangoo waaw <laughs> <laughs> na ko kenn ci ñun rek essayer pour war la ñun fi ñu nekk ci ximma saraf ci njomboxtal ci yàq sori lii nga xam ne muy intiqaasul maa gi nga xam ne daa bokkoon ci sunnaa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dañu war cee yar suñu bopp ndax borom bi yónni wu leen ci ñun lu dul ngir ñu roy leen comme li nga xam ne wax nañ ko fi waxati ko fi waxati ko waxati ko ko voilà kon nag mu ngi doonale nañu fexe di def effort man paan laa doon sangoo ma fexe di wàññi paan ndànk te noonu dinaa jékki man soo après digg soo lu mel noonu te du ma teree set dinaa set waaw mais boo tàmmee yàq da ngay foog ne doo sa set da foog ah non non non il faut ngay yararar rek yararar yararar yararar yararar <laughs> alors que euh, mbir mi loolu turadul ibilu waaw noonu de waaw kon nag euh, loolu lu am am solo la waaw loolu lu am am solo la nañ ci bàyyi xel waaw waaw wallahu taala alam jullit daa war a nekk koo xam ne day intègre quoi te lii boo ko doxalee am nga sa ngërëmu boroom te bii abi muy environnement bi day jaar yoon neexook sa borom neexook say dëkkal ndax koo dëkkal mu gis ne kii vraiment dafa neex a dëkkal quoi waaw daa neex a dëkkal waa ji waaw du ñëw saccage lu ne dem yoonam wala ji ji def ay affaire dem yoonam yoonam newu ci foo xam ne foo jaar gaa yi ne gaa wax gaa yi la gërëm loolu ba xawu ci jullit da war a intégrer te pour nga def ko mooy roy yii nga xam ne moom la borom bi matale woon def tegoon yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dañu koy xamal ni kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale nag li nga xam ne mooy kon suñu xadiis bi ak suñu bunt bi nga xam ne fitra yi moo jël <laughs> moo jël deux tiers bi <laughs> waaye alhamdulilah te siwaat ci ñoom la bokk attention siwaat dañoo bëgg a wax rek boo bañ bari ci siwaat ñetti xadiis yi moo jël suñu deux tiers u xadiis euh, euh, kii yi cinquante deux bi euh, muy ci suñu chapitre bi deux cent quinze bi waaw mooy moom daal walillahi alhamdu wal minna mooy daanaka moom daal mu ngi noonu waaw mu ko jeexal nag li nga xam ne mooy yawmul xamiis <laughs> ramadan le dix hein min shahri ramadan al mubarak 1446 tombé ak li nga xam ne mooy jeudi 20 mars ah jeudi 20 mars 2024 bi madinati Villeurbanne bi Faransa yal na borom bi daal di ñuy nangul kor bi may ñu ñu dëppook ndawam bi alayhi salaatu wassalaam euh, te jox yitte njàngalem euh, zahiran wa batinan